yeneen saa salaam ne waaye képp woo xam ne dafa contracté ab det walaysa fi nafsihi wafa'uhu waaye nekkul woon ci boppam que ne dina fayaa ah, moo da koo yéenewul bal sax trompé gaay lewul wamaata mu génn àddina kooku iqtassa Allahu li gharimi borom bi mooy wax ses créanciers bàyyi leen man maay gérer moom maag moom maa leen di fayul ci moom ba jox leen xëcc ci moom rocc ci moom li nga xam ne moom la leen yoreel yawmal qiyaamati bisub taxawaay voilà ku mel ni leneen saa sam doon wax naan nit ki de bi mu laajee ne mais kan mooy ki perte kan mooy ki ñu saisir ñu ne mooy ki ñu saisir da mooy ki nga xamante ne nii moom amul dara amul diinaar amul dara dañ koo saisir jël alal yëpp mu ne déet li ñu saisir kay mooy ki nga xam ne ñëw ma yawmal qiyaam indi nay julli indi nay woor indi nay zakaat ak yëpp waaye dafa doon ŋàññ ŋàññ na diw saaga na diw tuur na dëreetu diw ñu jël ci lu baaxam yow qiyam di jox yi bu jeexalee ñu jël bàkkaaru gaay sëf ko ko bu jeexee ñu dugal ko safara kooku mooy ki ñu saisir dëgg-dëgg waaw léegi ngay wax saw ko caaxaan yi nga nekk wala yaazu billah kon ku fi am yéene jël boru jàmbur te doo ko fay yeneen saa salaam borom bi nee na borom bi nee na man bàyyi leen ba ëllëg man maay fayul créancier bi jël ci moom jox leen waaw kon kon lii li ci al imaamul Shawkaani soxla mooy côté bi ne ki bëgg a fay képp koo xam ne dafa contracté dette waaye nekk na ci boppam bëggoon naa fay waaw fii nafsi wafaa mu génn àddina borom bi mooy dox diggante ma créancier mi daal di koy fay la ci lum leen so moo leen di gërëm loo waaw te xam ngeen ba alhamdulillah ñooñu yàlla fayal leen boppam moo leen gënal ki leen yoreel quand <laughs> waaw ndax alkarimu di borom bi tabaraka wa moom ku ko fay moom moom mooy say affaire baax na alors que waa ji mën na laa fay tayow sa affaire du baax <laughs> waaw waa ji mën na laa fay yow yow da nga yow imagine walillahi al-masalul a'la nañ jël exemple fii yow na nga am detu un milliard mais am na ko la yoreeloon deux millions bon waa ji fay la deux millions <laughs> saa yi léegi yow deux millions <laughs> deux millions yooyu moo la fay ci un milliard bi nga yoreel gars yi nga xam ne yow boo koy jël ca koy dugal ban njariñ la mooy bon san bon servir na dara mais euh, euh, par rapport ak un milliard bi mais presque du dara alors que bu dee yàlla moo mel noonu léegi bàyyi <laughs> man maa lay fayal mooy waxuma la ba yow da ba instant bi yow waxatuma la da nekk ku bari borde mais da ab richard ngay mujju doon kon <laughs> gars yi lool loolu la ci al imam ash-Shawkani soxla fii nii di dalil di tegtaloo hadis bi léegi mu ne wax raja aydan mu ne wala léegi al imam Abul Qasim at-Tabarani rahimahullah soloona ba léegi min hadis ibn Amr hadisu sayyidina Abdallah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma mu ne foofu mu ne ad-daynu daynaani faman maata wa huwa yanwi qada'ahu fa ana waliyyu wa man maata yoneen saa salaam la wax mooy wax wa man maata wala yanwi qadaa fa dhaalika alladhii yu'khadhu min hasanaatihi fa hadhaaka alladhii yu'khadhu min hasanaatihi eh, eh, laysa yawma idin diinaarun wala dirham yeneen saa salaam ne ad-daynu daynaan gis nga bor nag ñaari façon bor ba fa man maata képp ku génn àddina mooy waa ji yéenee fay ak waa ji nga xam ne moom yéene wu la fay képp ku gaañu wa huwa yanwi qadaa'a waaye nag. yéene woon na ne dina fay bool bi fa ana waliyu man maay kii nga xam ne maay méngoo ay mbiram maa koy fayam waaw dinañ gis euh, léegi xadis biñ la doon wax ne approprié woon na fi xadis Seydina Jaabir bi radiyallahu anhu inda al imam Ahmad ak ñeneen rahmatullah alayhi léegi nag mu ne bu boobaa man yoreen saa salaam maa koy yoreel mbir yi maa koy toppatoo gannaawam waaw léegi nag waman maate waaye képp ku génn àddina wala yan wi mooy yor bor ba pare wala waaye yow xaaju la fas yéene fay fa zalika alladhi kookee mooy ki nga xam ne yuxazu mooy xadis biñ doon wax sànq dinañu jël min xasanaat yi yawmal qiyaam ci yu baaxam yi mu defoon te bu keroogee ci yu baax yi la ñuy jëla laysa yawma idin dinaar wala dirham waaw lekk alalu nit ñi toog naan man bu ma deewee ku ma jëlal sa mbir mu ma deewee ñàkk nga waaw mu ne bu boobaa amul dinaar rek dirham ah buñ lay jox dee dee dee dee di jël ci yow. ay diinaar ay pièces or xaalis amu fa xam nga la moo am sa yu baax yi nga fi amoon looloo fi am boo jeexalee ñu jël ñoom seen lu bon di lu ko suuf looloo fi am waaw mu ne wa axraja waaw fii mu ne solo la ba léegi aydan ba léegi mu Abul Qaasim at-Tabaraani at-Tabaraani rahimahullah min xadiis Abdurrahmaan ibn Abi Bakr jële ci xadiis Sayyidina Abdurrahmaan ibn Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu mu ne yeneen saa sam nee na yu'taa bi saahibi dayn yawma al-qiyaama fa yaqulu Allah fiima atlafta amwaal an-naas <laughs> fa yaqulu yaa rabbi innaka ta'lamu annahu ataa alayya immaa haraqun wa immaa gharaqun fa yaqulu fa innii sa aqdi anka al-yawma fa yaqdi anka kii ba léegi imaamul Tabaraani imaam Shawkaani li mu soxla mooy ki nga xam ne am na yéene waxuma la ki nga xam ne. dogu woon na ne dina fay yàllaa ko resal mbir mi mais ku sopp ku bëggoon ne di nga fay kese même ñi nekk sa gannaaw bu ñëwee sàggan yàlla moo lay resal loolu te du teg wàññi ñoom ñi la waroon a doon te téye alal ji bañ laa fayal bor bi seen bàkkaar tous dara léegi mu ne solo nay xadiis bi jële ci Abdurrahman nekkoon frère sayyidatu Aisha radiyallahu anil jami' mu ne yu'ta dañuy indi bi saahibi dayni borom det bi ki contracté woon ak det yawmal qiyaamati bésub taxawaay fa yaqulu yàlla ne ko mais fii ma atlafta amwaal an-naas ne ko yow ana ci kaw lan nga jëloon alalu nit ñi tëdd ci eh, mooy jël alalu nit ñi ko noonu quoi jël ko te du leen doo leen ko delloo ana ci kaw luy ndayu nga defoon loolu yow fii ma ana ci kaw lan atlafta nga ne woon waaw daal di jël daal di fat gaagal ne tuŋaañ alalu nit ñi noonu téye ko te doo leen ko delloo te nga manoon ko ah kii dañ koy laaj est-ce manoon na ko waa ji nag daa fekk kii nag manu ko ana ci kaw lam nga jëloon alalu nit ñi jël ko amat manatuñ cee jox léegi fa yaqulu waa ji nag ku sincère la mu ne yàllaa ko gën a xam de borom yaa rabbi ay sa borom innaka ta'lamu xam nga ne annahu kene man de li ma dal li taxoon alal yi ma ma ma ma ma contracté ay def ba pare delloo ma ko seen borom ma leboon ba pare delloo ma leen ko lii woon de te yaa ma ko gën a xam mooy ne annahu ata alayya imma xaraq man de daloon na ma sama alal jama yaakaaroon sama tool ya bu dee boroomi tool la sama magasin ya bu doon boroomi magasin la sama oto ya wala sama entreprise ba nangam sama firme ba wala sama boutique ba sama fa may uudee nangam la ma yaakaaroon sama métier ma sama oto ba nangam ak nangam ah dikkaloon na ma imma xarakun loo xam ne ak lakk la gu ñëw faagaagal sama alal ji moo taxoon manuma woon a delloo nit ñi seeni bor wa imma xarak wala boo xam ne inondation la waaw mënd mee ñëw ni fu waaw sama tool ba nga xam ne moom laa doon yaakaar li ma lebaloon lépp ay inondation taw daal àjjuma ba àjjuma muy taw lépp luur sama tool bi mel ni léegi lépp a yàqu waaw waaw sama matériel bu dee boroom menuisier la woon lépp buu bi la waaw torrent de boue yeeg ban bi jóge fële jóge ci kaw montagne yeeg mbedd yi di xërëx rëx rëx rëx rëx ñëw naq lépp waaw sama atelier bi fépp a taa kenn manu foona teg tànk xattaa ba ci kaw machine yi lépp taawoon ñu nekk ci biir lépp yàqu ay borom bi tabaraka wa xam nga ne looloo ma dikkaloon de waaw léegi nag loolu daal moo tax manuma leen woon a fa yaqulu borom bi ne ko nag fa inni man de sa aqdi anka al yawm maa lay fayal tey tey grawul yow demal yow mooy kii yow <laughs> maa lay fayal waaw fa yaqdi anhum mu fayal ko ay borom allahu akbar kon kii lu mu defoon mooy amoon na borom kon kii est ce que dëgg la waaye ñii dañ leen cee seetee moo taxoon mu nekk moom dañ ciy génnee façon yu mel nii voilà façon yu mel nii ñoom moom bàyyi boor seen ginaaw taxul seen affaire du baax waaw waaw <laughs> kon <laughs> waaw même bu dee man nga ne waa bon amaana lii nii xam nga lii nii yowmal qiyam la quoi amaana boobu ba boobu sawaay yi newagul woon cee xéewul waaye li imaamu Shawkaani wax ba léegi loolu dindiw ko <laughs> wallahu ta'ala mana wa akhraja mu ne génne na bal ahmadu al imam ahmadu abu nu'aym fi al hilya muy abu nu'aym al-asbahani ci hilya mooy hilyatu awliya wal bazzar al imam abu bakr wa tabarani min gisoon sang abul qasim rahmatullah alayhim bi lafzi hadis boobu mu solo ko ba léegi waaye ci kaddu yi yud'a bi sahibil kayd yawm al-qiyama hatta yuqaf bayna yaday illahi azza wa jalla fa yaqul ya ibna adam fima akhadhta hadha ad-dayn wa fiima dayya'ta huquuqa an-naas fa yaqulu ya rabbi innaka ta'lam anni akhadhtuhu falam akul walam ashrab walam udayyi' walakin ataa alayya ataa ala yadayya imma haraqun wa imma saraqun sariqun wa imma wadi'a fa yaqulu Allah sadaqa abdi wa ana ahaqqu min man qadaa 'anka fa yad'u Allah fi shay'in fa yad'u fi kaffihi fi kaffati mizanihi fa tarjahu hasanatuhu ala sayyi'atihi fa yadkhulul janna bi fadlihi mu ne hadis bi ñim la tuddal ni solo nañ ko ci yeneen kàddu foofu dane dañuy woo borom bor bi ne ko kaay yawmal qiyaam ba niñ koy taxawale ci kanamu borom bi tabaaraka wa ta'aala mu ne ko yow doomu aadama bi mais ci kaw lan nga jële woon nga contracté woon ay def jël defu nit ñi alalu nit ñi ak ci kaw lan yow nga luubaloon mooy nga neenaloon alalu xuquqan naas aqu nit ñi nga xam ne dañ ci dañ ko yoroon te jolloo lañ ci lan la teg woon waa ji ne ah loolu sama borom yaa ma gën a xam ne que ne man di dama koo jëloon waaye bu ma ko jëlee noosu ma ci lekku ma ci naanu ma ci du dama koo jëloon ngir li ci a xam nga façon ñoo xam ne ñoom loolu la ñoom dañuy ut ay bor pour seen confort quoi non réconfort sax ñoom luxe dañuy ut <laughs> nan ngay jënd non loolu être un un malade ay mbir ngir lan ngir daal man ay xanaa yu ñu doon yu kawe kawe fermier attention pas n'importe quel de ganaar de batterie ah non non non non je veux des après te yow waaye ji fas yéene newul <laughs> sax fay waaru buse bi nga xam ne leb na ko yëfi <laughs> wala yaa dëgg laa fekk waaye ji ne ko <laughs> caam la buse saay euh, peesal ma waaw ah, mu peesal la saay yow nga ne ba tax xalaat ama mu yéene woo sax fay kon day font te këram am na soom bi quoi mu ne waaw yow soom bi lan waaw waaw léegi boo lebee ab ah, nga am yéene fay boobu waa ji nag ne ah borom bi xam nga ne man de jëluma ko woon ngir falam aakul lekkuma ci nekkuma woon lekk taxuma woon a jóg de loolu nag tekkiwul ki nga xam ne day ngir loo xam ne mooy dundam la goo xam ne man da ñàkk mu dund mooy noosu ci la noosu walam ashrab te newuma ci doon naan lool taxuma ci woon a jóg de walam udañata sànkuma alal ji waaw walakin waaye li am ba mooy alal ji daal dama ko leboon pour investir ci benn projet benn activité waaye nag mu dékkal ma ak lakk wala ab sàcc waaw ak tungaañ am ñu ne ko tungaañ comme gaay rek waaw yor sa projet defar say kii def sa lépp ut sa ferme say nag yëpp gars yi ñëw mat ko benn guddi saa mel ni dañoo dañoo dañoo nelawloo waa waa waa gox bi kenn yëgul ñu génn leen nga xëy daal yow ñëw fekk fa désert waaw allahu akbar waaw wa imma wadi'a doo xamante ne nii daal ba ñëwee daal lépp lu yóbbu waaw lii daal moo ma dal borom bi léegi nag borom bi ne ah sama jaam waxta dëgg man nag maa gina yey ku la fayal say bor man maa lay fayal daal di borom bi woo lu ko laaj lu ko sopp indi lu ko sopp teewal ko teg ko ci balaasam yi ci benn balaasam yi balaas yu yu baax yi te yu bon yi ëppoon fuuf lam ko lam ko wax mu teg fa loolu dina noot côté yu bon yi ñu dugal ko àjjana ci ngëneelu yërmandey borom bi tabaaraka wa taala mu ne wa axraja al-Buxaari ba léegi mu ngi ci an-Nayl Naylul Awtaar wal imaam ash-Shawkaani rahimahullah mën a wax axraja al-Buxaari an ba léegi lii wane ne lii moom nafsul mu'mini mu'allaqatun bi daynihi hatta yubda anhu mooy ki Abdullah ki nga xam ne fas yéenewul fay am na lum faye bàyyi nag ginnaaw amul woon yéeney fay waaye it ñamu bàyyi ci gannaawam ñu gin koo diyee gën koo ñàng moom tamit <laughs> fay di ko ci wala fa jax du ngi seeteete wala yaa billah <laughs> mu ne imaamul Buxaari solo na jële Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne anin nabi jële ci na saa saa annahu qaal man axada amwaala nnaasi yuridu adaa'ahaa adda allahu anhu wa man axadahaa yuridu itlaafahaa atlafahu llah wal iyaadu billah yeneen saa salaam ne képp ku jël alal nit ñi mooy leb ko waaw loolu nag nguur ak lépp a ci yem en tant que yow da ngaa leb ci turu état bi nga ñëw fekk benn millionnaire boo xam ne yor na ay kiiwam nga ne ah état bi moo soxla. mais nga leb ko waa ji lebal leen mais ah c'est l'état bon de toute façon affaire état c'est lent mais bon en dina wóor sauf que le président wala le ministre qui a kii euh, le dossier wala ñoom ñoom fas yéene wuñ la fay oh jël affaire yi daal di dem seen yoon ba di la dawloo quoi yéen ñëpp ci yema ah, amul c'est institution institution bu nekk daa am ay nit ñu koy gérer waaye institution man ngeen a fekk ministre. moo ministre mooy gérer ministère ah lu koy gérer dooy nit waaye attention ah saa saa ne képp ku jël alalu nit ñi te koy jël di ko euh, leb koo de bëggoon na ah daal di koy jooxe bu manee fay fay saa bu jàppandee mu fay kooku bu ko deful bu faatu ñëwee wala loolu ñëw yóbbu ko génn àddina addallah an borom bi moo koy fayal waaye wa man axa léegi nag attention nga ne ma attention yow non non attention parce que yow fii mu ne da ngay wax ba léegi àllaxira nga wax mais léegi man góor mi nga xamante ni saa yi musée egg si mii daf maa yore loon ay mbokkam bëgguñu maa fay ah man lu may def man damay bàyyi ba yow maa ngi <laughs> dëgg <laughs> non waxoon loolu waxoon naa la ko ci bi ñuy tàmbali bu dee réewum jullit la dañ leen di forcer de toute façon ñoom mënuñoo miraas fekk fay ñu bor bi dañ leen di forcer nangu buñ kiiwee ñu nangu alal ji bu dee am na lu fa lu ñu wax fay la yow nguur ak ñi mel ni yow loolu moom dañ leen di passe force léegi nag sauf que problème bi mooy bu dee waaye bàyyiwu fi alal waaw. loolu la ñuy wax ni parce que bu dee bàyyi sa alal lan nga bëgg léegi yow góor ñu wax la ah eh, amul ñu ne bon attention parce que bu fi bàyyiwul alal de toute façon kenn du ko doon doomam a ngi fi nangam ak nangam ñooñu de toute façon duñ ko doon parce que lan lañu doon boo doon doo doon dara bala ngaa doon daa bokk ci charte condition ndono di am mooy lu ñuy doon ne mais amul lu ñuy doon waa ji saa yi bañ ko suule moom la fi bàyyi jeex na. saa yu nguur léegi sauf ko bu boobaa doom yeeg yooyu ñoom waruñ ne suñu bàyyi kiiwul ñoom ñoo war a xool ne ah léegi comme que amoon na borog bii ñoom ñu fay ko voilà ñoom lañ naan ay eh, aywa léegi fay leen fexe fay nguur mi nga xam ne eh, waaye eh, yooyu yëpp bu amul yawmal qiyaam borom bi moo lay moo koy fayal. léegi kon borom bi fayal kooku wa man axasa mais képp koo xam ne contract ay def waaye li mu namm mooy yuridu itlaafaha mooy de façon ba mooy li ñu rek façon yu gis yooyu baax na lépp mais moom daal dina jooytu kii walla lewat lu bët lu nekk ngir laaj la nga ba nga ko lebalee gaa yi lay won seenug cynisme ba nga ko joxee mu génn rek ki la comme dof bi mu doon waaye kooku man rek ba bari dem nag di ko nettali ay gaayam nag wala bu dee faam la di ko nettali ay mbokki faamam eh ay ko foofu ñàkk na ko de sama sama sama sama rek laa jël waaw alalam di bari ji sama yan dajee ne xam na ne du jot dëpp waaw baax na yeneen <laughs> borom bi hein eh? Euh, képp koo xam daa jël alalu nit ñi bëgg koo luubal kooku borom bi moo lay luubal moo lay moo lay moo lay sànk yow atlafahullah waaw mooy sa dara dootul barkeel sa gannaaw de toute façon mooy xoolal nit ñu mel noonu yàlla xam na ni lépp lu ñu dugg du dox te gis nga li ñu yéene gaa yi mooy duñ leen fay ñoom ci seen bopp dañuy mujj ay boroomi det kese lañu waaw bu dee kuy am chiffre d'affaires gis nga lu chiffre d'affaires bi tollu tollu bàyyi ko ba le nga xool day mel ni c'est zéro balaa le quatre sax la lépp di ba pare mu defe ay boran ah. non non defe war na lu ëpp fuuf chiffre d'affaires bi loolu dund la parce que borom bee ko teg atlafahullah comme que daa jël alalu nit ñi bëgg koo luubal lépp lu mu yor borom bi da koy luub da ko da koy yàq waaw du ci def benn barke mooy barke bi lay rocc dara du dox waaw moo tax day day sonn rek nit la koo xam ne day sonn dang-dangi mais daanaka doo gis mu réaliser ani bi zéro ah, parce que moom moo yor yéene bu bon waaw waaw te wala yahiqul makru sayyi illa wax waaw yéene bu yées nga léegi nag jaw moom mooy këpp sa kaw rek waaw jeex na da ngay yées yéesu baax na kon loolu moo lay dal <laughs> waaw wow waaw yéene bu bon moom du jëm fa nga ko yéene waaye ci sa boroom lay dellu rek ñu ngi noonu këpp sa kaw nag nga am problème mu ne wa axraja ibnu Maaja al-imaam ash-Shawkaani rahimahullah mu ne al-imaam ibnu Maaja Muhammad ibn Yaziid al-Qazwiini rahimahullah mu ne soloona wa ibnu Hibbaan ak al-imaam ibnu Hibbaan wal Haakim ak Abu Abdillah an-Naysaabuuri min hadiisi Maymuna jële ci sayyidatu Maymuna eh, bintul Haaris nekkoon soxna ci Yonent sallallahu alayhi wa sallam mu ne maa min muslimin amul loolu du moo ko wax mooy yeneen saa salaam moo ne maa min muslimin yudaanu daynan ya'lamu allahu annahu yuridu adaa'ahu illa adda allahu anhu fi dunya wal axira waaw mu ne yeneen saa salaam nee na amul benn jullit day wommatul yàlla boo xam ne day contracté det borom bi xam na ke ne kii dëggu na ne bëgg naa fay lu dul ne borom bi moom moo koy fayal waaw ci àddina alaaxira mooy yow ngóor yaa ngi doon jabat naan yee yow yi yëpp alaaxira la mais man àddina nag nu muy deme borom bee yombalal koo xam ne dina la ko fay <laughs> waaw léeg-léeg euh, ak ña koy doon di bañ a fay benn waaye jóge fële rek koo xam ne xaritam loolu xameem loolu ñenn ñi am na woo xam ne sax xamu ko dégg ay mbiram rek mu ne ndeysaan ñu wax ko ne ko mais suuf ka nag dafa bàyyi woon ay borde gaa yi kenn fayu ko waaw doom yaa ngi fi mais kenn fayu ko waaye na ñaata la ñu ne nangam mu ne ah baax na ana gaa yi ñu moom mu fay yàlla indi waa jooju <laughs> noonu bul am problème góor <laughs> waaw yow yow daama waaj moo tax eh, yaa ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma sadiqin borom bi naan yéen ñi yàlla ragal leen yàlla yokk leen ragal yàlla te ànd ak ñu dëggu bu ngeen ànd ak ñu dëggu même bu waaji faatoo yéen ñoom ngeen dëggu say mbir du kale quoi mais bu ngeen boo ànd ay ñoo xam ne ay gaa yoo xam ne dara dëgguwuñ ay xawana lañ ay trahir man yow même boo dëggoo say affaire day mais yow duñ la yàqal nag mais dinañ la tardeel <laughs> waaw dañ lay tardeel quoi ndax suub mu zam bi euh, mooy euh, bàkkaar bu ne day bàyyi ay traces waaw dinañ la tardeel mais yow du la yàqal dara ndax sa yéene sell na waaw mu ngi mel ni waa ji nga xamante ne day daa bëgg euh, góorgóorlu ci wàllu boroomam ak yooyu des fois début bi mu ay ñoo xam ne duñu tus ay naxaatekat comme la daloon Seydina Salman radiyallahu xam nga xam nañ koo tardeel mais expérience la <laughs> ba ñu nii ñëwee ba gis Yonent sallallahu alayhi wasallam waaw parce que yéeneem baaxoon na borom bi foo jaar dina la boole ka ngay ka ka baax ci yow waaw waaw mooy yow moo tax nit ki moom innamal a'malu daal binniyaati mooy yéene dëgg dëggu jëf yéen mbir yépp daal ci yéene la tagu na sa yéene baax rek waaw yow gaay li ñu yéene li ñu jàpp bu ci sa yoon ne yow na sa yéene baax te yàlla tax jeex na loolu mooy sa direction bi nga xam ne moo lay guider gaay bu ñu dëngee yow doo dëng bu ñu dëngalee doo dëng même bu dee dañ lay retardel loolu expérience la boo xam ne bu la borom bi may dina la jariñ waaw mu ne kon képp koo xam ne boroom bi amul benn jullit bu contracté def borom bi xam ne ne bëgg naa fay lu dul ne borom bi moo koy fayal ci àddina alaaxira mu ne wa axraja al mu ne al imaam al xaakim solo na ko bi lafzi ci kaddu man tadaayana bi daynin fi nafsihi wafaa'uhu thumma maata tajaawaza allahu wa arda gharimahu bima shaa ci kàddu yi képp koo xam dafa contracté det waaye nekk na ci boppam ke dina fay de waaye nag ginnaaw gi mu faatu te fayagul alhamdulillah mu ne tajaawaza allah borom bi dina ko jégg wa arda mu gërëm garimahu ses créances yi ñamu ko yoreeloon ñamu yoreeloon bi ma sha Allah ko soob waaw ah. mu ne imaamu Shawkaani muy indi loo xam nag masala xilaafiya la mu ne qad warada dëgg-dëgg rot na aydan ba léegi maa loo xam ne yadullu day tegtale ala anna man maata képp koo xam ne faate no minal muslimiina ci wéy ngam raay madyunan fekk dafa contracté ay det dafa yoreel nit ñi ah fa daynuhu ala man ilayhi wilayatul kene kooku bon comme que daa yoreel nit ñi mu génn àddina nguur gi ñi fi toogal euh, yor mbiru jullit ñi ñoom ñoo ko war a moo koy fayal jële ko ci trésor public yaqdihi anhu min bayti maalihim wa in kaana lahu maal kaana li warasati bu amee alal loolu ay kii eh, kiiram la ay ñi koy donn mais lii nii wuti la bon di ko di ci kii te yooy xadis yi muy wax mooy yoneen saa sallam mooy xadis yi naa jaabir te loolu mo dañuy bàyyi li li ci des moom mu wax loolu wute la eh, jarul ñu ciy guddal pour wax la eh, parce que loolu doo ko dégg ne Euh, nañ jël xadiis bi al imaam Ahmad daal di solo waaw jële ko ci ki nga xam ne mooy saydina wa mawlaana Jaabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhu waaye xadiis boobu waxoon nañ la sànq ne ku mel ni al imaam an-Nasaa'i solo na ko na ko naan al imaam Abu Daawuud as-Sijistaani as-Sijizi rahimahullah al imaamu Daawuud non man Jaabir radiyallahu anhu dane dafa am benn waay bu génn àddina ñu daal di koy sang laalal ko xeeñal ko neex solal ko euh, càngaayab lépp ñoo dul koy nañ saa salaam ngir mu jullee ko hmm. biñ ko indee teg néew bi ne nañ saa salaam dañoo bëggoon nga jullee ko de yeneen saa salaam dox tuuti ne alayhi day na ne leen ndax daa am def daa am xul naa ñu ne ko diinaaraani ah bàyyi na fi ñaari diinaar de yoo xam ne mooy ñaari pièces en or lu cher la woon nag yoo xam ne mooy bor yoo xam ne moom la bàyyi waaw ah, mooy fayengu leen yeneen saa salaam fan sarafa mu wane ginnaaw waaw am na ci riwaay yoo xam ne da leen ne kon jullee leen ko jullee leen seen moo jullee leen seen ñëw Abu Qatada al-Harith ibn Rib'i radiyallahu anhu eh, ne yoo yeneen saa salaam ak dinaaraani alay ne yeneen saa salaam bon bor bi ñaari dinaar yooyu man gàddu naa ko yeneen saa salaam ne ko haqqul gharimi wa bari'un minhum al mu ne ko ma ne aqu ñi yi mu yor ba pare ki faatu nii moom mu denc yow yaa ko gàddu Abu Qatada mu ne ko naa man la waaw daa gàddu naa kon man nga koo jullee yeneen saa sallam jullee waa ji léegi ci suba bi yeneen saa sallam dajewaat ak moom ne ko maa faala da koo gis rek loolu la ko jëkk laaj ne ko ñaari diinaar yi nga gàddoon nu mu def fay nga ko mu ne ko mais saa saam kii démb la génn àddina innama maata am <laughs> mooy affaire mais lii gaawu <laughs> man démb laa ko yenu daje yore saa tey mu ne ma <laughs> ana bor ba baa fay nga ko nee na ah te ginnaaw suba ka ma dajawaat ak moom ma dajawaat ak moom mu ne ko qad qada mu ne ko Abu Qatada ne ko eh, yore saa salaam qad qadaytuhuma fay yeneen saa saam ne ko al aana barrat alayhi jilda ne ko nag léegi nii ci nga seddale deram mooy mu ngay door a sedd fam ne <laughs> waa léegi eh, moo tax am na ci yeneen riwaay yoo xam ne eh, Seyna Jaabir dane yeneen bale saa saam da doon wax waaw bu daa aman nit ku génn àddina bàyyi do bor ñu indi ko euh, da doon laajte doonu doon julli ku ku am ku faatu bàyyi bor da doon laaj moo tax da ko doon laaj ndax am na bor buñ ne waaw mu ne sallu ala sahibikum kon julli leen seen mbokk waaw lii lañ la doon wax ne dafa am façon yoo xam ne bu ko nit ki defee te mu nekk yi fi tayeef ki nekk modèle waru koo jiite waru koo jullee waaw loolu mu nekk koo xam ne dafa tuub tuub bu sell léegi nag Seydina Abu Qatada al-Ansari ne Yonent saa salaam maa ko yor Yonent saa jullee ko mu ne nag bi Yonent saa lii la doon wax avant bi nga xam ne ci la borom bi ubbi dëkk yi waaw am alal yi di jóge fu nekk bari Yonent saa salaam ne ana awlaa bi kulli mu'minin min nafsihi ne man maa gina yey ci woy ngëm yàlla gu nekk ka boppam fa man taraka daynan fa alayhi qadaa'uhu wa man taraka maalan fa li warasatihi képp koo xam ne nag bàyyeeti na bor man maa koy gàddu maa koy fay ku bàyyi alal nag alalam ji mooy ci ñu ko doom imaam al-Hafiz eh, kii al al yi nag hadith bii lay wax te ne loolu wane na ne baytul comme que ñoo fi toogal yeneen saa salaam ñoom ci seen bopp waa yor mbiru julli ñi ñoom ñoo ko war a fay loolu dañ naan la loolu noonu eh, du lu ñu joyal de waaw loolu teggewul dara que yow léegi a yi kon euh, euh, ñoom bu seen baay génne àddina alal jam kii kenn du ci génne bor bi dañ naan eh woy trésor public lijjanti leen boor bi ñun nag ñu lijjanti séddoo xaalis bi ay waay xam nga ne mos daa xaaja deme noonu way min ba'di wasiyatin foo koy teg bu saabi aw day ni nga naan lan non da fay dangay fay laa wax waaw kooku da ngay fay waaw waaw même bu dee indi na xadis boo xamante ne nii nag foogu ma ne ne imaam tabarani moo ko solo ci xadis Seyna Salman luy dëggatal lii mu wax waaw ne loolu ja du jagleb yeneen saa salaam lu koy dindi ne foofu da ne man taraka maalan fali warasati wa man taraka daynan fa alayya wa ala wulaati min ba'di min baytil maal mu ne yeneen saa salaam da ne moom de toute façon. ak yërëm lu ñuy seet la parce que sinon boroom xam-xam yi duñ ci wét duñ ci duñu werante ci masala bi képp koo xamante ne bàyyi na det bàyyi na alal kooku ñi nga xamante ne ñoo ko doon ñoo koy gérer waaye képp koo xam ne bàyyi na euh, bor kooku sama maa koy euh, gàddu ak ñi nga xamante ne ñooy ñi mbéngoo mbiru julli sama gannaaw ci trésor public voilà te loolu liñ ci loolu sax li muy tekki lenn la Euh, mooy ci kaw sax ñu jàpp loolu mooy mbir mi lenn la mooy euh, ki nga xamante ne manu la fay amul lum fay voilà mais ki nga xam ne bàyyi na bor loolu moom yeneen xadiis yi war na ne waa ji moo koy fay mooy ci alalam lañ koy fay ñi ci dañ koy euh, lañ koy fay waaw lañ koy fay kay léegi nag muñ ko ci fayee ba pare mu des comme niñ ko waxoon sànq gaa yi mën a miraas bu dee ne euh, bàyyiwul nag ñu ne gars yi euh, vous pouvez repartir comme vous étiez comme ni ngeen fi dikkee <laughs> waaw ah lan ngeen bëgg leneen mooy amul luñ leen jox bi tafaqidu shay'i la yu'ti ki nga xam ne daa ñàkk am mbir kooku mënu koo joxe waaw moo tax loolu lu ama am solo la ah voilà comme loolu nañ ci bàyyi xel ah allahu taala a'lam kon hadis bii li imam an wax daa am solo indi ko fi mooy bor ëpp naa sax dana ci génn àddina nañ ko ko fayal bala miraas ak xëccoo alal yoo xam ne di mbiru hëdina kese la euh, nag moom mu am problème fam ne yéen ngeen nekk di xëccoo ay terrain bi ci titre foncier la fii nga xam ne ni mu baaxee almadi gi nga xamante ne nii moos kër gi fi la ne après fay leen bor bi après ngeen li jënti loolu seen affaire la mais bu ngeen ko fayul moom te amul leneen fu ñu ko mën a fay na ne kër gi la ñuy jël jaay ko waaw